gisoon nañu wafdu Kinda ak seen jiit di al Ash'as ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ak wafdu Taariq ibn Abdillah ah, ci wafdu Mahaarib insha allahu taala tey comme ni ñu ko dige mu deseñu ñaar ci wufuudul insi ala rasulillah wala wufuudul insi ila rasulillah salawatullahi wa alayhi muy wafdu jarir ibn abdillah albajaliyu albajali beneen bi ñuy mujjee te ñu waxoon ko mooy wafdu daariyin muy délégation bi àndoon ak seydina tamim addaari radiyallahu taala an aljamii kon inshaa allahu taala ñu war a gis kon dëgmalug sayyiduna jarir ibn abdillah sayyiduna jarir ibn abdillah al bajaliyu al-Bajali dëgg malam gu mu ñëw ci moo doon Jarir ibn Abdillah ibn Jaabir ibn Maalik ibn Nasr ibn Tha'laba ibn Jusham ibn Awf ibn Hazim ibn Harb ibn Ali al-Bajali al-Bajali Jarir la tuddoon di doomi Abdillah Abdillah di doomi Jaabir Jaabir di doomi Maalik Maalik di doomi Nasr Nasr di doomi Saalaba Saalaba di doomi Jusham Jusham di doomi Awf Awf di doomi Hazima Hazima di doomi Harb Harb di doomi Ali al-Bajali yu bokkoon ci tribu Bujayla kooku moo doon Sayyidina Jarir ibn Abdillahi al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu nettaleb sayyiduna jarir ibn abdillah moo ngi feeñ te xew ci jamonoy wufuud yi ndax seydina jarir ah dafa teew dëgmal ci aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la ñëw ak dëgmalam niroo ak bu seydina Waa'il ibn Hujr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ci nan ci le fait kenn ku nekk ci ñoom laata ngay agsi yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yëgle na sa dikk al imaamu ahmad ibn hanbal di soloo mu ne xaddatanaa abu qatan qaala xaddatanaa yunus an al mughira ibn shibl qaala wa qaala jarirun mu ne muy nettali al-Mughira ibn Shibl rahmatullahi alayhi mu ne jarir de nee na lamma danawtu min al-Madina anaxtu raaxilati summa xalaltu caybati summa labistu xullati summa daxaltu fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu fa ramaani nnaasu bilxadaq sayyiduna jarir ibn abdillah radiyallahu anhu ana kañ la diggoon loolu dinañ ci ñëw léegi incha allah ndax ak wuute la ci moom mii di sayyiduna jarir ibn abdillah albajaliyu kënee kañ la dugg ci lislaam loolu ak dig dëgmalal bii kañ la woon loolu wute la dinañ ci ñëw léegi insha allah mu ne damaa dëgmal lamma danawtu min madina bi ma ñiit ñëwee di ñëw ci yonent ba salaatu wassalaam ba jege ma Madina anaxtu raaxilati may waaj a agsi nag bi nga xamee ne jege naa Medina nag ma xam ne bu ma doxaatee sama gëléem gi bu ma ci waraatee rek dina laay dugg ni ma def damaa yësal sama gëléem summa xalaltu aybati ma daldi fecci sama saag bi nga xam ne ci kaw géléem gi moom laa doon def sama yéere nga xam ne am ndab lay ab ab ab genre saak la boo xam ne ci der lañ koy defare cëla nit kiy voyage yi di def ay yéreem ak yooyoo ki ak yi muy soxla nee ma ma tekki ko thumma labistu xullati ma daldi jël yére bu rafet daldi sol thumma daxaltu fa ida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxtub nee na ma dugg si ci jàkka ji fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaalam etaawam nekkoon ne da doon xutba nee na naka laa dugg si rek bil xadaq nit ñépp di ma xool ñépp jeté ma un coup dama dugg si rek mel ni sama dugg si dafa attirer attention wu ñépp ku nekk geestu ma xool xoolaat xoolaat fa mu doon xool bi ma ñëwee mu ne fa qultu li jalisi bi ma ñëwee nag ba toog fa ma ne li jalisi ki toogoon ak man ki ma toogoon ci wetam ne ko yaa abdallah ne ko yaa abdallahi e yow jaamu yàlla bi ndax xamu ko xamul nan la tudd waaye koo xamul man nga ne ko abdallah ah koo xamul ku ne man nga ko ne abdallah li anna an-naasa kulluhum ibaadun lillah ay jaami yàlla lañ allahu huwa ar wa nahnu al-ibaad buur yàlla mooy jaam mooy boroom ñun ñooy jaam yi kon mu ne ko yaa abdallah yow jaamub yàlla bi zakarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko ne ko yow jaamu yàlla bi est-ce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ma tudd qaala naam waa ne ko waaw zakaraka bi ahsani dhikr tudd na la ci gën rafet lu ñu mën a tudde nit waaw nee na waa ji ne ko lool la mu ne ko fa baynama waa ji wax ko lan la wax mu ne fa baynama huwa yaxtubu id urida lahu fi xutbatihi wa qaal mu ne daal waa ji nee na yonent bi salaam bi mu doon xutba noonu dañ koo gaaral ci biir xutbaam wa qaala mu ne yadxulu aleykum min haadha al aw min haadha al min xayri zi yaman illaa anna ala wajhihi masxata malak allah mu ne lii la yonent bi aleyhi salaatu wax laata muy agsi moo tax nit ñépp bi mu dugg see ñépp geestu xooli ko ndax yonent bi aleyhi salaatu day xutba di xutba ñu gaaral ko mu ne yadxulu aleykum min hada albaabi aw min hada alfajji min xayri di yaman mu ne leen dina dugg jóge ci bunt bi joxoñ leen bunt bi bi jariir génne bi mu fëlle laata muy ñëw yonent mi aleyhi salaatu salaam dane dina dugg ci bunt bii dugg si ñëw ci yéen ci jàkka ji ci ñun aw walla boog ci bunt bi aw min hada alfajji walla ci ci pegg gi min xayri zi yaman bokk ci ñi gën ci waa yaman waaw min xayri zi yaman ñi gën ki gën wala bokk ci ñi gën ci waa yaman dina dugg léegi te ci bunt bii lay jaar fi lay dugge mu ne illaa anna ala wajhihi masxata malak waaw mu ne sauf que nekk na ci xar kanam gi jeexital boo xam ne bu feeñ la <laughs> lii ci balaaxa lu rafeta ngi <laughs> mooy liñ naan takiidul madh ma yushbihu dhamm wa aksu ay takiidu dhammi bima yushbihu al madh loolu lu am solo lata rafet ci wàllu balaaga mooy takkiidul madxi bi ma yushbihu damm mooy nga feddali ak tagg goo doon tagg nit ci loo xam ne day nit ñi ba nga waxee lu rafet ci moom ba nga ne waaye walla mais gaa yépp foog ne day dina dina égratigner li mu fi jot a wax léegi mooy dina wàññi lu baax li mu waxoon ci moom yépp wane ne malgré tout saa nag bon def na erreur wala kii nii la mel ko waa ñu foog ne loolu ngay wax nga dolli waat ci waaw ak tag waaw loolu lu rafet la ndax waa jii déglu xaaruloon loolu waaw loolu dafa bokk ci muhassanaat yu rafet yi al badi'iyya ta'kiidul madh bima yushbihu dhamm bima yushbihu dhamm wa wa wa dhamm wa aksu renforcer ak tagg ci loo xam ne day niru ne ak lii la woon ak ak ŋàññ comme bu ma nee ay waay moo doo tabe waay moo doo baax moo doo rafet xol sauf que moodu nag moom haa aka mën a wannu wannu lor xam nga kenn xaarul lool ba ma nee mais moo tax nit ñi dañ daan yow baax na moom kay ku baax la kii na waaye nag moom lii mooy lañ cay teg day wuteeg lañ doon wax waaye nag yeneen timaare saar saam loolu la def fii mu ne illaa ba mu def këne ba mu des këne min xayri zi yaman bokk ci ñi gën waa yaman ñooy dugg jaare fii léegi sauf que nekk na ci xar kanam gi màndarga boo xam ne masxatu malak lool bu ko arab yi masee wax lool mooy jeexitalu taar la mooy ab taar lañ la bëgg loolu tagg la ñu lay wan ne dafa taar waaj comme si malaaka moo ko laal <laughs> dañ ko doon wax <laughs> masxatu malak waaju taaru waaw waa ji ne ko loolu yii lii nag la yonent bi aleyhi salaatu wa salaam wax ci yow yadxulu alaykum min hada albaabi aw min hada alfajji min xayri di yaman illa ann ala wajhihi masxata malak nee na Seydina Jarir bi bi ko waaj waxee lool mu ne mu ne fa xamidtu llaha azza wa jalla ala ma ablaani ma daldi sant buur yàlla mi nga xam ne màgg na tedd na ci xéewal yi ma defal waaw waaw ah <laughs> mu ngi door a agsi yonent bi alei saatu yëgle na avant muy ñëw que ne bokk na ci ñi gën waa man ban ngëneel ban ban ban effort la def moom Seydina Jarir boo tax mu mérite lool lu dul ne rek fadlullahi ndax buur yàlla mooy seet lu ko neex comme li ñu waxoon ku ko neex daal di koy jox lu ko neex ak kañ la ko neex ak fu mu ko neexee hein léegi am na benn laaj nga ne ma yow bala ngaa jàll pardon euh, moi j'ai un souci nga ne ma lequel ma ne la lequel ban ah xutba ma foog ne àjjuma bu ay xutba bi xutba yonent bi alayhi salaatu wa salaam woon ida qulta li saaxibika wal imaamu yaxtub unsut ansit ansit faqad laghawut wa man lagha fala jumu'ata la hein ma fag ne yeneen time saar saam dane woon àjjuma bu ñuy julli àjjuma képp ku gis kuy wax sa mbokk nga naan ko noppil sa mbokk muy wax nga ne ko noppil yow fo te def nga lu bokkul ci ci ci ci ci julli ji te képp ku def loolu mooy ne yow amoo àjjuma waa kii moom nan lay ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam xutba moom bu dee xamul moom mi jóge ne ndax day dooru ndikk c'est normal mais ki ko tontu moom xanaa xamuloon loolu ma dañ naan la très bien waaye wax ji mooy anak fii zaahiru xadiis bi wanewul benn yoon que ne xutba àjjuma la woon te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam comme ni ñu ko xamee ay xutbaam nekkuloon ko àjjuma kese la doon xutba ah non non nekkul woon àjjuma kese la doon xutba ñaata yoon la dajale nit ñi xanaa ci jataay bi weesu rek dégg bi ñuy gis Seydina euh, euh, avant jataay bi weesu bi ko jiitu woon waa Wa'il ibn Hujr lan la yonent bi aleyhi salaatu salaam as-salaatu as-salaatu jaami'a gaa yépp ñëw mu xutba leen sermoné leen ah te loolu dafa bari waqafaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala al-minbari xaarijal xut xutabil jumaa loolu dafa bari en dehors de xutbay àjjuma yi bari na ah te dinañ gis Seydina Tamim ad-Dari noonu la demee yonent bi alayhi salaatu salaatu jaami'a la nit ñépp ñëw mu daal di xutba leen wax leen li Seydina Tamim wax kon loolu mooy loolu lañ lay wax dañ naan la fii dara wanewu fi ne àjjuma la woon te loolu inshaa allahu taala huwa sahih kon mu ngi noonu ma ne ma naam jazakallahu xayran maintenant man ngaa continuer ma ne la wa aydan anta jazakallah amin mu ne bi ma santee kon bi ma waaj waxee lool ma sant yàlla ci li nga xamante ne nii ci la ma defal xéewal nee na bi ma santee yàlla ci li nga xam ne moom la ma xéewale ah noonu la dikke eh, xadiis boobu nag imaam ku mel ni imaam eh, kii rek soloowu al imaamu ahmad kese ku mel ni al imaam an-Nasaa'iyu raxmatullaahi alayhi daal dina koy soloo tamit ah soloo na ko al imaamu an-Nasaa'iyu ahmad ibn te càllale bi imaam alxaafiz ibn kathir ci albidaaya wa nihaaya nee na wa hada muy càllale imaam annasai ala charte saxiixayn ci condition charte ñaari saxiix yi la nekk parce que dane add mooy an qutayba qutayba imaam annasai wa ahmad ibn shu'ayb annasaayi wa abu abdirahman annasaayi rahmatullahi alayhi dafa jële ci qutayba ibnu said al-baghlaani an sufyaan ibn uyayna mu jële ci sufyaan di doomi uyayna an ismail ibn abi xaalid an qays ibn abi xaazim qays maa lahu nazaru qays amul ku mel ni moom moo jële ci al-ashara al-mubashshariina bil jën na ma lahu nadhiro amul ko mel ni moom liñ naan amut morom mooy qays mi ci ñooñu la bokkul lan nag ñun suñu ñàkk suñu waxi amul moroom yi nga xam ne kutub ñu ne amul moroom te moom rekk ëppi moroom nag aka bari moroom wala ñu ko raw fu ñu tëbe ne amul moroom qays mi nag ma lahu nadhiro an jarir mu jële ci jarir ibn abdillah albajaliyu waaw boobu la al imaam al xaafis ibn kathir gis nga shartu saxiixay ne la koy ñoom mu ko taybat ibn sa'id sufyaan ibn uyayna mooy nit ñay nekk ca ca saxiix ya ñii ñii boo demee ci saxiix yi dang leen fay fekk qutayba xadiisu qutayba ibn sa'id al baghlaaniyu sufyaan ibn uyayna ismaa'il ibn abi xaalid qays ibn abi haazim waaw Ah, al imaam al bayhaqiyu ah, raxmatullaahi aley dafa solo ci xadiis bu jaar ci qays ibn abi xaazim ismail ibn abi xaalid an qays ibn abi xaazim an jarir ibn abdillah radiyallahu anhu mu ne ba'atha ilayya rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ma nee na yonent ma lay saar saam dafa yebal ci man parce que nee na man bi ma agsee keroog xam nga lii dane da ko fekk muy muy muy xutba ah xam nga da ko fekk muy xutba am na ci beneen riwaaya boo xam ne bala ñuy jël bu Seydina Qays ibn Abi Haazim bii ñu gis ni dane dama ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di may gis bi ma ñëwee ah dafa dafa jël benn yére daal di ma koy sànni jox ma ko wax saxaabaan yi ne ko waaw mooy mooy même riwaaye bii sax nettali na ko même riwaaye bii sax nett bii sax nettali na ko même riwaaya bii nettal na kon nañ jëlaat fi ñu ne woon muy bu al imaam al Bayhaqi mu jaar ci Ismaïl ibn Abi Xaalid an Qays ibn Abi Haazim an Jarir ibn Abdillah al Bajali radiyallahu ta'ala anhu mu ne ba'atha ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen ci alayhi salaam dafa yebal ci man Jarir fa qaala mu ne ma ma yaa Jariru li ayyi shay'in ji'ta daf ma yebal yónnee ma ñëw ma agsi mooy bi muy door a tuub si ndax da ko fekkoon muy xutba après nag mu woolu ko jarir ñëw mu ne ko yaa jarir mu ne ko yow jarir li ay shay'in jit ana lan moo la tax a dikk lan mooy sababu sa dikk lu la fi indi qultu uslimu ala yadayka ya rasulallah nee na ma ne ko man de damaa ñëw ngir tuub ci say loxo yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne fa alqa alayya kisaan bi ma ko waxee lool yonent mi alayhi sànni ma ab yére summa aqbala ala asxaabihi fa qaal bi ma ko sànnee mu geestu xool dëgmal ñëw ci saxaabaa mi ne leen ida ataakum karimu ida ataakum karimu qawmin fa akrimoo ne leen ataakum karimu qawmin bu leen dikkalee way noobul yi ay ñoñ bu doon dëkkalee way kilifa ñoo xamante ne nii ay way teraanga lañ ca seeni ñoñ bu ñu leen dikkalee fa akrimuhu na ngeen ko teral waaw man kaana yu'minu billahi moom mi wax la le tamit man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfa képp koo xam ne dafa Eh? gëm yàlla ak bés pénc ba nay teral ganam hein eh? moo tax képp koo xam ne fam jóge sang la fa ku ñu fonk la bu ñëwee teralal waaw teral ko nag lépp nag day tegu ci sharia ah. waaw moo tax xatta masiixi al chrétien moom bu ñëwee ci ñun seet si ñu dañ koy teral waaw xattal yaawuur wuur yi muy yahuud yi bu ñëwee ci ñun dañ leen di dañ leen di teral mais il faut teral gi nekk nag ci loo xam ne charia da koy nangu mooy mënuñuy accueillir ab chrétien di jënd ay ay butéeli beer di teg naan moom la ñuy teral parce que yonent bi alei satu salaam moo ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa loolu juumte gu rëy la loolu xaw ma sax lu ko nit man a wax <laughs> ne ku ma ci déggoon moom mu doon tudd ab sëriñ sax ne noonu la def waaye lool dina ma jaaxal ni sëriñ booba waaw parce que du como te nag ku xam la ci sëriñu wolof yi la mais bokkul ak bokkul ak comme ñi ñu naan sëriñ ah instant bii nii ñi ñu naan sëriñ mu leer na tur bi rek a fi ne non du ñooñu de mu moom xaw ma waa ji da ne da koo def wala da koo wax. que boo am gan boo xam ne chrétien la wala koo xam ne day naan beer nga jëndal ko beer loolu dara newu ci man ay kay lool kay daraa ngi ci waaw léegi fan ngay dugal yonent bi aleyhi salaatu salaam rëbb gi mu rëbb aji kiy jënd sàngaraak ka koy nalak ka koy transporter yooyu yow mi ko jënd nga foog ne mos waxoon na illaa idaa kaana lakum dayf daa waxoon lool que ne ñii ñépp buur yàlla rëbb na leen yeneen ma lay saa saam rëbb na leen ñii nal sàngara ñi koy jaay ñi koy bay ñi koy transporté ak ña koy yooyu yépp ce que daf cee tegoon exception ne ba mu des waa ji nga xamante ne nag moom daa am gan da loolu amul waaw teral booy teral nit ci lu dagan la nga koy terale kenn du teral nit ci lu xaraam waaw yeneen lay saa saama ngi keroog. waa mbokki al ash'as yi waa kinda al yuuna ba ñu fa ñëwee lan la leen wax ñu sol suwaa di yére nga xam ne suwaa lañ ko lañ moo wër yére yi da leen a wax ñu xotti ne leen est du ngeen jullit ci saa ñu xotti ko parce que lii dafa xaraam naka nag ngay xalaate lu nekk ci ñoom mu xaraam mu tere leen ko moom muy ñëw di def lu xaraam jël lu xaraam di leen ko te di leen ko ganale <laughs> déedéet mu ne leen kon ida ataakum bu leen dikkalee karimu qawmin fa akrimu aji teer daangeeg aji teral aji tedd ci ay ñoñam fa akrimuhu na ngeen ko teral yéen sama saxaaba yi mooy ñu nit ci lañu waaw nun tabaan summa qaala nee ginnaaw gi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma yaa jarir ad'uka ila shahaada dangaa ñëw ngir tuub kon nag ma leeral la voilà kuy tuub dañ koy leeral affaire yi waaw bu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dugg na ci diine ji jeex na mais bu dee ci loxo yi nit la jaar kooku bu dee yow xamoo da koy boole ku xam nga ne ko baal ma boole la koo xam ne man na laa xamal ana lan moo la war nag ba nga nekkee jullit li nga xam ne moo la war waaw yooyu nga xam ko yonent bi alayhi salaatu wa nag mooy lii rek ay waa ji da koo tuubal ak yooyu yépp waxoon naa la kullu ha haadihil procola al protocolaat laa laa laa yuxtaaju laa laa yuxtaaju ilayha ah protocole yu bari yi yépp kenn soxlawu ko waaw ay nañ leen bàyyi ba vendredi waa ji day tuub si lundi la ñëw waaye na bàyyi ba ba gaa yi ñëw àjjuma yooyu yépp jaru ko ay nañ leen xaar ba àjjuma bu ko defee ci jumaa ji imaam dina fa ñëw wala sëriñ diw war na fee ñëw ci nganaleem gi bu ko defee mais bu deewee ci diggante bi nag yéenay gàddu mbir mi ah nag neen ko tuubal léegi ashhadu an laa ilaha illa allah ngay wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo xamul leneen loo ko nga ne ko doy na léegi daal yow julli moo nekk farati ci yow naka la man xaw ma ko jëlal téléphone léegi walla nga woo koo xam koo xam ne xam na ko bu la voilà kantaa nañu dajaloo ñëw déedéet yeneen ci ma saa saam lii nga koy wax rek mu ne ko yaa Jarir ad'uka ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah loolu mooy shahaadataani yi nga xamante ne nii mooy dugal nit ci lislaam te ci la nudd dugge ci lislaam mu ne ko yow Jarir man alayhi salaatu wassalaam de ad'uka ila shahaadati an laa ilaha illa dama lay woo ci nga seede ne an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu illa allah ku dul buur yàlla waaw wa anni taman rasulullahi ndaw yàlla la lii laa lay seede loo boo seedee lii wa an tu'mina billahi wal yawmil aaxir nga gëm dafa bokk ci fondement ay ngëm nga gëm buur yàlla waaye gëm ni am na bés boo xam ne ci la buur yàlla di régler jaam yi di leen dajale yawma tanaad waaw yawma ah yow yawmal qiyaama bés boo bëre nga gëm ne bés boobu am na bés boo xam ne mooy dernier des jours jour de la résurrection waaye wal qadari xayrihi wa waaye da gëm dogal jullit day gëm dogal xayrihi ba ca baax te neex wa sharrihi ak ba ca bon te te te metti ca waaja mooy ba ca metti ci waaji waaw mooy ne jullit loolu loolu loolu moom ci gëm yàlla la ko mais waajoo xam ne moom danaan gëm na de mais bu ko dara dalee dina protester jooytu ko fu nekk doora ne ah waaye ni ñuy def muñ rek te yàlla tax kooku muñul parce que moom jooytu na ko fu ne dooru ñëw naan muñ kese te yàlla tax jooytu na ko fu ne te naan muñ rek te yàlla tax kooku xam nga ne buur yàlla taxul waaw kon loolu la da ngay gëm bil qadari xayrihi wa sharri gëm dogal ba ca la neex ak ba nga xam ne neexu la wa tusalli salawaat almaktuuba mu ne ko yaa Jariir wa tusalli maa ngi lay woo ca këne sama diine jii dangay julli as-salaat al mooy juróomi julli yi nga xam ne buur yàllaa ko farataal bindu ko farataal ko dogal ko teg ko ci ndodd bépp jullit maalam yu xar xér këne day julli par force cinq julli yooyale wa tuwaddi zaka wa tuwaddi zaka maa ngi lay woo wa an tu'mina billahi wal yawmil aaxir wal qadari xayrihi wa sharrihi wa tusalliya salaata al maktuuba wa tuwaddi zakaata al mafruuda nga joxe zakat ci sa wàllu alal bu dee ne bokk nga ci ñi nga xamante ne matal nañ sëy imposable sëy bi nga xam ne ci la ñuy joxe zakat boo ko ci loolu it mooy loolu it. dama la ci woote sama diine ji loolu la ah Seydina Jarir nee na fa faaltu dalik ba mu waxee ma def lool ne ko waaw d'accord naa ci yépp waaw di julli gëm bóor yàlla gëm yawmal qiyam dogal bu baax bu neex ak bu naqari waaw te fas yéene bu sama zakat ma joxe ko mu ne fa kaana ba'da dhalika laa yaraani illaa tabassama fi wajhi mu ne ginnaaw lii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam masumaa gis lu dul ne day day muuñ fu ma gisee rek fu ma gisee rek day muuñ waaw waaw yadhaku bi la doon def doonu loon xaqataay def di ree di gii di xa da ba ba kekku yonent mi aleyhi salaatu salaam doon loon def lool yadhaku bit tabassumi da doon muuñ bu ñu leer nañ waaw mel ni soleil bu étincelé wu laa ah moo tax Seydina Jarir doon na wax comme ni ne ci Sahihayni mu ne man bi ma ñëwee ci yonent mi aleyhi salaatu salaam dama jaayanteek moom ba léegi qays ismail seydna ahmad da ko soloo ci yoonu ismail ibn abi xaalid an qays ibn abi haazim radiyallahu anhu an jarir mu ne baayaatu seydna jarir nee na bi mu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam baayaatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala iqaamat ala iqaami salaa wa iitaa'i zakaa wan nushi wan nushi li kulli muslim nee na bi ma ñëwee dama jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne baayaatu rasulallahi sallallahu alayhi wa ala iqaami dama jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci kaw mooy dama jaayanteeg moom julli waaw taxawal julli wa itaa'i zakat ak joxe zakat wan nusxi li kulli muslim ak conseil di conseil bépp jullit waaw ah lii de <laughs> xadiis bi Seydina jaar Jarir ba mu koy wax mooy bés ba al-Mughira ibn Shu'ba génnee àddina bés ba al-Mughira ibn Shu'ba génnee àddina ca la ko doon waxee waaw mu jóg def benn discours wax lii wàcc minbar bi wallah sans protocole ki wax ju bari Allah Allah moo na am na ci beneen riwaay dane mu jaar ci shaqiiq muy abu wa'il shaqiiq ibn salama an jarir qaala mu ne qultu ya rasulallah dama wax xadiis boobu al imaamu ahmad soloo na ko mu ne dama wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ishtarit alayya fa anta a'lamu bi shart nee na bi ma tuub see dama ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ishtarit alayya ne ko yow yonent bi aleyhi salaatu salaam damaa bëggoon nga jël pacte ak man tegal ma ay chart ndax yow yaa gën a xam charte yaa xam charte waaw mooy nit du ñëw naan day kii cib sëriñ naan ko man maa lay tegal condition yi nga xam ne nag ci lay ànd ak yow déedéet wala ñëw ci daare ji naan ustaas bi wala jàngalekat bi man samay condition maay teg sama condition yi ngay ànd ak man doo ñëw di imposer say condition waaw naan bon man nag sëriñ dangay ngay xam ne man saay lii wëg lii yow daal wax lii la neex yépp ba pare nag bàyyi nag léegi moom mu war a tànn ci yooyu mu cadre li muy jàngale ci sa biir sa ñaxtu yooyu nga fi def déedéet da ngay ñëw kay moom dangaa jàng si sawaay disponible te nangu bàyyi sëriñ bi moo gën a xam ki ni muy jàngalee jàngalekat bi moo gën a xam ni muy jàngale doo ñëw ci école bi indi sa pédagogie bopp naan sama doom moom il faut pédagogie bi ma xam la ko pro prof bi koy jàngal wala maître bi war a jàngalee déedéet loolu man da ne waaw mu ko histoire dalayya eh, tegal charte ci sama kaw fa anta ndax yow alamu yaa gën a xam bi sharti ci sharti qaala nee na ubaayi'uka ala an ta'budallaha la bi la tushriku bihi shay'a yonent mi alayhi salaatu salaam ne maa ngi jaayanteeg yow ci kaw ne ah nga jaamu buur yàlla te doo ko bokkaaleeg dara wa tuqiimu salaa nga taxawal julli wa tuuti zaka nga wa tuuti nga joxe zaka wa tansaxal muslim nga daldi conseil julli ni wa tabraa minal minal shirk minal mushrik nga denc mushrikuuna yi noonu la seydinaa jarir ah daldi ñëwee léegi nag mu des liñ la doon mais kañ la ñëw Seydina Jarir radiyallahu anhu ak dëgmalam boroom xam-xam yi dañ cee wuute parce que moom ak délégation bi ku mel ne al imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi nee na ñoom ay dix personnes lañu woon ab délégation lañu woon joo xam ne dañoo ñëw ah, euh, këne ñoom ay côté dix lañu woon sauf que euh, non du du Seydina Jarir la doon wax du Seydina Jarir afwan keneen la doon wax ne ñooñu kook ba muy ñëw te dinañ ko gis insha allah dix personnes lañu woon Seydina Jarir mi kañ la ñëw voilà loolu mooy laaj bi dafa am. Euh, ku mel ni al imaam al-Waaqidi dane moom mu ngi ñëw dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci mois Ramadan ci dixième année bi l'an dix l'an muy fukkeelu at mi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la dëgmal euh, ku mel ni al imaam ibn abdul bar radiyallahu anhu moom mu dogu ne moo seydinaa jarir mii hein bi muy dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu di tuub si quarante jours kese la avant yonent bi aleyhi salaatu di génn àddina euh, waaye am ñu ne mukk loolu mooy kon deuxième wax première wax wa huwa al-imaamu wal-Waaqidiyu Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidiyu raxmatullaahi alayhi boo demee comme ci tabaqaatu al-imaam lan ci shahru Ramadan sanata ashar imaam ibn Abdul Barr Yuusuf ibn Abdul Barr al-Andalusiyu an-Namariyu radiyallaahu anhu wal avant yonent bi salaatu wassalaam yarhamukallah avant quarante jours avant yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di génn àddina ci la Seydina Jarir daal di dëgmal tuub si ah léegi kantaa mu am ñeneen ñu ne di mukk mel ni al imaam al xaafis ibn Hajar mu ne Seydina Jarir bi muy dëgmal nii avant avant kañ la avant xajjatul wadaa xajjatul wadaa avant ajug tàggatoo gi gisaguñu ajug tàggatoo gi de ñun gisaguñu ko ci siira bi kañ lay xew l'an dix l'an dix si mooy fin wu l'an waaw mu ne loolu mooy li gën dëgër waaw Ah. te wax bu mujj bii nag wax bu mujj bii <coughs> mooy li gën dëgër dëgg la dëgg la Seydina Jarir dafa bokk ci saxaaba yi mujjee gis yonent bi alayhi salaatu wa ñi mujjee tuub parce que xajjatul wadaa yi kañ mooy xajjatul wadaa laa diis atum tàggatoo gi mooy le dernier mois de l'an musulman l'an dix te yonent bi aleyhi salaam ci rabiul awwal la génn àddina ah ci l'an onze <laughs> gis nga kon mooy ay mois la mooy kon après dul xijja nga dugg ci at mu bees di la li nga xamante ne nii mooy l'an onze ban na commencé loolu moom li ñu ko fi wax bari na quoi loolu nag boo moom sincèrement affaire yi léegi moom war naa dugg ah tam xarit tam xarit après tam xarit lu ji tegu nga ne ma màggala ci tegu ma ne la màggal nga ne ma aywa boo defee màggal lu ci tegu dangay am tam xarit mooy ban mois waxal muharram voilà muharram ginnaaw muharram lu ji tegu nga ne ma safar waaw safar boo defee safar nga am lan gàmmoo moo ci tegu après màggal no voilà ci weeru gàmm kon da gis ne kon ëpp na 40 jours waaw barka xajjatul wadaa bu dee moom fekke na ko nga ne ma ah bon fekke na ko lan mooy wane ne fekke na ko ñu ne la parce dafa rot ci saxiixu al imaamu al buxaari ak saxiixu imaamu muslim ibn al xajjaaj al sheykhayni seydina jarir këne yonent mi aleyhi salaatu salaam keroog xajjatul wadaa bi muy def xajja aju tàggatoom gi dafa ne jarir ibn abdillah noppi nit ñi mooy fexeel nga noppil nit ñi moo tax <laughs> istamsitin naas noppiloon nit ñi moo tax euh, lu yéeme la ku mel ni al imaam al al al al alxaafiz ibn Kathir ci al bidaaya wan nihaaya rahmatullah alayhi mu ne xool li mu wax imaam alxaafiz ibn Kathir mu ne wa zaahiru <laughs> anna islaama jarir radiyallahu anhu kaana mutaaxiran an il fath bi miqdaarin jay waaw mu ne li feeñ moom dafa ànd daanaka moom moo xam moom man nga koo boole parce que euh, moom waxam mën nga koo boole kan waxu waxu kan lay niru waxu al imaam euh, al xaafiz abdul bar parce que moom dane waxu imaam al waaqidi bi sax mu mais boobu dafa sori du trop ramadan ci wilan diis ramadan loolu niru na ne c'est trop c'est c'est c'est de trop waaye moo gina a jege moo gën a jege que ne en tout cas moo gën a plausible wax bi nga xam ne mooy waxu ñoom imaam al-Hafiz Ibn Kathir ak ak al imaam ci li ko jiitu woon al imaamu Ibn Abdil al-Andalusi radiyallahu anhuma que ne 40 jours parce que imaam al-Hafiz Kathir waxul dat mais day niroog moom boo xam daa jege lool waxu imaam al-Hafiz Ibn dane wa zahiru anna islaama Jarir radiyallahu li feeñ daal mooy ne dugg ci lislaamu Jarir ibn Abdullah radiyallahu kaana muta'axxiran an al-fath bi miqdaarin jayyid kene moo moo yéexa moo après fathu Makka la waaw mais lii c'est normal no dama wax na dëgg wax na si si si si si non bokkul moom waxam euh, waxu al imaam al xaafiz abdul bar bokkuñu voilà wax na wa lii nii la voilà lii nii la mooy anil fatxi fatxu Makka la wax voilà waaw kay waaw dama foogoon ne li ma ko liir yépp doon ko kii yépp bi bi may liir fatx maa ngi xalaat xajjatul wadaa moo tax waaye si si nii la waaw mu ne mutaaxiran jiddan anil fath que après fathu Makka lu way lu bari sax ci ci jot kii bu bari la la la xew après fathu Makka ci lu bari ndax fa inna abdallah fa inna al imaamu Ahmad qaala ndax imaamu Ahmad nee na haddathana Haashim ibn al Qaasim mu ne la al imaamu ahmad dane xaddatanaa nettali nañu haashim ibnu alqaasim di haashim di doomi alqaasim qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu ziyaad ibnu abdillah ibnu olaada an abdilkarim ibnu malikin aljazari an mujaahid mu jële ci mujaahid an jarir ibnu abdillah albajali mu jële ci jarir mujaahid an jarir ibnu abd mu ne lamma innama aslamtu ba'dama unzilatil maa'idatu wa ana ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsaxu ba'dama aslamtu ah mu ne man damaa tuub dugg ci lislaam ginnaaw ba suuratul maa'ida wàccee waaw te man gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam muy masaa ci xuff yu lay wax ginnaaw ba ma tuubee waaw <laughs> moo tax euh, mooy parce que moom moom leer na ne dafa moom bokk na ci moom moom ay mois la def ak yonent mi alayhi salaatu salaam loolu moom leer na waaw mais du ay jour de comme li al imaam al hafiz ibn abdul moo tax ci saxiixay ni dangay ba ba ba alal xuffay ni xam nga dafa jaaxaloon waa Kuufa surtout taalibe abdallah ibn mas'ud radiyallahu alqama al aswad ah ibn yazid an-naxa'i ñoom affaire yooyu da leen jaaxaloon mooy masu alal xuffay parce que suuratul maida mais dafa bokk presque mooy li mujjee wàcc saar mais bokk na ci li mujjee wàcc ci alquran te foofu la dafa aayatul wudu i te ñu koy wax aayatul tayammum foofu la ñëw te foofu buur yàlla da ne faxsilu ngeen raxas seen tànk yi dana ngeen raxas seen tànk yi ah ba ilal ka'bayni léegi foofu waxu fa masaa wa léegi te loolu dafa mujjee wàcc kon bi gën saxal raxas kii moom Seydina Jarir ñoom ñu dégg Seydina Jarir ne doon wax na masa alal xuffayni que ne gis na yonent bi alayhi salaatu wa salaam masa alal xuffayni gars yi nag loolu da leen a jaaxaloon quoi waaw. léegi biñ ko laajee ne ko mais yow Jarir est-ce que doo yow yow loolu gis nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam muy masa ci xuffayni ñu naan ko yow. non waaw loolu man nga koo gis mooy loolu après suuratul ida mooy avant suuratul maa'ida di wàcc la kon parce que bi suuratul maa'ida di wàcc wàccee suñu borom dafa saxal ne mbir yi dañuy raxas tànk <laughs> naa Jarir ne mais man maa aslamtu illaa ba'da nuzulil maa'ida non gaa yi di wax gaa yi ko doon wax mu ne leen mais yéen man nii man tuubuma lu dul bi suuratul man bi may ñëw di tuub si fekk na suuratul maa'ida fekk naa nit ñi di ko jàng ba pare bu yàgg kon kay man bu ma gisee yonent ma lay saa saam def ko après kon mooy moom masaana ci ay tànkam ay kawasam ay xufam ginnaaw bi suuratul maa'ida wàcce ah kon loolu la mooy kon <laughs> mu ngi noonu kon lii mooy li gën a dëgër que moom daal en tout cas fatxu xajjatul euh, wadaay fala fekk moom sayyiduna jarir sayyiduna jarir ibnu abdillah al-Bajali radiyallahu rafet la moom mooy yuusufu hadihi l ah? mooy yuusufu xeet yi sayyidina yuusufu hadihi l moo doon sayyidina yuusuf seulement dafa taaru taar bu rëy la ko suñu boroom subhaanahu wa ta'aala mayoon moom sayyidina jarir ah ah moom nag la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam bi mu tuubee da koo yónni ci benn xërëm bu waa benn genre nee ab kaaba la ci ñoom waa Yaman buñ doon jaamu nee nañ bi muy dóora bi tuubee seen xërëm boobu di dul xalasa hein moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni woon ne ko mu daldi ko leen mu daldi koy tojal waaw dafa mooy ndax waa Yaman dañu amoon benn ca jaahiliya benn néeg buñ defaroon am naa mooy après Abraha ba mu naree defar foofu ne day toj kaaba gi defar la muy defar bu ko defee waaye man muy kaaba gi nit ñi jublu ñoom nag ñu amoon loo xam dañ ko doon wax alkaabatu shimaliya alyamaniya bu ko defee muy concurrence kaaba gi ñu nekk fa nag di fa moy yàlla yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ba mu tuubee ne ko te xadiis bi boo demee ci li nga xamante ne nii mooy saxiixu imaamul Buxaari ak saxiix imaam Muslim di nga fekk yonent ma lay saa saam ne ko hal anta muriix muriixi min dil xalasa nee na yonent ma lay saa saam ne ma est yow Jarir ibn Abdillah dooma dooma dooma dooma dooma noppal ci dil xalasa mi nga xamante ne nii ci dil xalasa muy néeg boo bale néegub shirk boo bale ñu defar yaman est-ce que dooma ci yokk kiiwal nga dem nga dem tojal ma ko nee na ma daal di dem fa nafartu fi xamsiina wa mi'ati faris min ahmas ma daal di dem ci yéeg ànd ak cent cinquante ci ay warkat yoo xam ne ci waa ahmas lañ bokk nee na fa kasarnaaha bañ demee ñu daal di koy toj wa qatalnaa man wajadnaa indahu ñu rey ñañ fekk ci seen biir fa ataynaahu ñu dikkal ko fa axbarnaahu fa daa lanaa wa li ahmas ñu wax ko yonent mi aleyhi salaatu salaam mu daal di ñuy ñaanal ak ñi nga xamante ne ñoo fekke woon loolu la ci waa ahmas ci waa ahmas hein Seydina Jarir nag dafa yónnee nit du moom moo demoon waaw nee na nag bi mu may yónni man moo tax ci comme riwaay bi nekk ci kitaabul maghazi dane man nag yonent ma lay saar saar ba mu may yónni ngir ma dem foofale war géléem man sax ci war bu ma waree géléem dama doon daanu mooy aw ma woon euh, euh, ak mooy manuma woon mooy dëkk ma woon warkat dama woon nga waaw moo tax mu ne ci suura kitaabul maghaazi mu ne qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaa turihuni min dhil xalasa fa qultu balaa ah nee na bi ma ndax dooma dooma féexal daal di may noppal ci dhil xalasa ndax fu ñuy moye yàlla la di ko fa bokkaale nee na qultu ma ne ko balaa ah kay ndax moom ci waa yaman la bokk ci seen sang yi moo tax mu wax ko lool nee na fantalaqtu ma daal di dem fii xamsiina wa mi'ati faris ma dem ci cent cinquante ànd ak cent cinquante ay gawar min ahmas bokk ci ahmas mu ne ñoom nag wa kaanu asxaaba xaylin wa kuntu laa athbutu xayli ñoom nag ñu manoon fas lañ ay cavalier dëgg lañ woon waaye kantaan man jarir mi leen na la jiite de fas moom dama cee aayul dara dara dara dara dara nee na fa dakartu daalika linnabii fa daraba yadahu ala sadri xatta raaytu athara fi sadri nee ma wax ko yonent bi aleyhi salaatu ne ko man nag manumaa manumaa sax ci warukaay waruwaay de bu ma waree rek damay daanu du ma am stabilité waaw bu may yéeg comme gaa yi stabilité ci vélo sama classe bi fu ñu kuy teg tànk mbaa xalangu waaw mu ne ah jàngoon naa ko nag ba xawoon koo man waaye fee nee na fes keroog maa ngi essayé waaye neena na fes mu ne kon man ma wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko man nag manuma am stabilité ci kaw fas de buy daw xam nga day yëngatu <laughs> nga daanu <laughs> damay daanu nee mu dóor loxoom ci sama dënn hmm? nee na ba ma yëgee li nga xamante ne mooy jeexitalu loxoom yi ci sama dënn bi waaw mu ñaanal ma ne ma allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya mu ne allahumma ibur eh, yàlla thabbithu yal na nga ko yal na nga ko eh, dëgëral waj'alhu nga def ko hadiyan koo xam ne ku gindeeku lam mahdiyan ku ñu gindi waaw léegi nee na ba ma ba ma ñaanalee loolu fa ma waqantu an farasin baan masuma daanu ci fas jamais depuis boobu subhaanallah xam nga xam nga nent bi alei saatu am na fas wa ko masoon a waññeetu mu daanu ba amoon ba mu amoon benn yaaru góom mu xoosu xoosu bu metti waaw ba temps bu doon julli da doon toog <laughs> <laughs> allahu akbar mu ñaanal Seydina kii Jarir mi nga xam ne moom marul marul woon a <laughs> ci fas te yeneen ma le saasam dafa mënoon fas laa ilaa gisoo keroog euh, ki boroom xilaas di wax naan euh, ki booy laaj shajaatuhu ahlul madinati ca guddi koo gële dañu jékki ngàndum riir ne tël way <laughs> gaa yi bon jàmbaar yépp waa Medina yeewu saay jàmbaar yi yeew léegi ñuy xaarante ngir yan dajale jàmbaar yi ngir dem fa sawaay ndax ah saay <laughs> <laughs> bi ñu dajalee dajale xaarante ba dajale bay waaj a dem daje yonent mi alayhi salaatu ci buntu dëkk bi mu jóge ca fa riir ma jóge woon ne leen bu leen ragal dara dem leen waaw ndax mu ne yéen kuy nattable tay kii shajaatuhu ahlul madinati waa Medina laajal waa Medina ca guddi googale Allah mooy daf ko ta fasu Seydina Abu Talha la jëloon bam naan inna wajadnaahu bahra fekk nañ ko muy géej ci gaaw bu mu gaaw mooy nit di nga ci lenn mooy <laughs> loolu wàññiwul dara ci nubuwa ak ak matam que fas wangeetu na la mu wangeetu na ko wala daaneel na ko loolu waaw mooy nekk fi naan sëriñ bi eh, sëriñ bi dala doon dawal oto def choc yi day wane ne kii ak wilaayam xam ngeen ne des na après lool mooy wane ne wilaayam des <laughs> daa malaaka yu koy puusal di ko di ko arrêté oto bi balaa def choc déedéet <laughs> loolu loolu ban ban lien la wilaaya <laughs> waaw daanu ci fas daa tax ñu ne waa ji amatul wilaaya walla hee kii nag jar naa seet. yooyu wolof yooyu nga xam ne lu xew ñu gis ci ne kii lii daa am lu muy wane ñoom moom lu ne lañuy gis fu ne bam des lu lu baax walla iyaadu billaah kon nee na bam ma ko defalee keroog kerook laa mujjee daanu ci laa mujjee hein fa ma waqantu an ci fas mu ne wa kaana dhul baytan bil yaman li xasam wa bujayla fiihi nusbu nusubun tombat mu ne waa Bujayla nag mu ne nag waa zul zul xalasa benn néeg la woon bu ne woon yaman waa xasam ak waa Bujayla gi mu bokk albajal yi ñoom ñoo ko moomoon dañ faa yoroon nag seeni estel yuñ fa defoon ak seeni xërëm yuñ fa sampoon tombat di ko jaamu waaw yuqaalu lahu al ñoom nag dañ ko doon al-Kaaba Kaabatul yamaniya al-Kaabatul shimaliya seydina jaab jarir nee fa mu dikkal ko fa xarraqahaa binnaari wa kasaraha mu taal ko daal di koy damm toj ko waaw waaw loolu ginnaaw gi nag bi mu ko defee nag ci la yónni mu ne summa ba'asa jarirun rajulan min ahmas yukna aba arto ila nabi yubashiruhu bi dhalik mu yónnee moom seydina jaabir ca yaman benn waay bu ñu naan abu arta ngir mu dem bëggal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko mission accomplie ba mu dikkalee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ah mu ne ko yaa rasulallahi walladi ba'athaka bilhaqqi maa jiitu hatta taraktuha ka annaha jamalun ajrab qaala fa barraka nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam ala xayli ahmasa wa rijaaliha xamsa marrat nee na waa ji ñëw na yonent mi alayhi salaatu salaam maa ngi waat ci ki la yónni ci dëgg que ne jógewuma foofale ca fa Zul Xalasa ne ah jógewuma ci seen néeg boobu la ñu doon shirke lu dul ne fe bàyyi naa ko mu mel ni dóom mel ni gé géléem yu ñuul yooyu mooy dañ koo lakk ba mu nekk poussière waaw yor li nga xam ne mooy couleur u dóom yonent ti aleyhi salaatu salaam ñaanal leen barke ci fas waa ahmas ak góori waa ahmas cinq fois waaw kon seydina jarir ibn abdillah radiallahu anhu moo defoon loolu le moom nag ah seydina jarir ibn abdillah nii la doon def nag gis nga bokk kiiwam bii nusxa li kulli la mas li kulli muslim ci la mas a dëkk moo tax lim wax sànq ne baayatu rasulallah boobu noonu ca keroog ba seydina al Mughira ibn Shu'ba gaañoo fële ca Iraq la ko waxoon seydina Ali doon na wax ne moom mii de jariiru jariir mii naan jariiru minna ahlal bayt seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu doon na wax ne ah mooy ci xadis boo xam ne nag marfuu la mooy da ko yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaam at-Tabaraani moo ko solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane jarirun minna ahlal bayt jarir de ci ñun la bokk waa kër gi waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam gis nga noon mu meloon kon doon doon kii Seyna Anas nee man jarir ibn Abdillah ànd naag moom mu may liggéeyal waaw xam nga moom naa Anas comme que moo doon liggéeyal yonent bi aleyhi salaatu salaam te pourtant jar Seydina Jarir a ko mag fuuf waaw Seydina Jarir moo ko mag fuuf waaye <laughs> ñi ñoo xam ngëneel boroom ngëneel boroom ngëneel moo xam ngëneel boroom ngëneel wallahi moo xam ngëneel moo tax da doon liggéeyal Seydina Anas parce que Seydina Anas moo doon liggéeykat yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xamante ne mooy xaadimu rasulillah naa Jarir xam loolu ci moom ay waaye ku doon liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam luy tee ana luy tere ba man Jarir ibn Abdillah al ma daal di koy régalal liggéeyal te moo ko mawoon fuuf Allah waaw moo tax yooyu amul naan doon waaye yow waaw ah. saay sa booy laa saway ah yi daal dangay waaru moo tax Seydina comme nim nee ci Sahihayni mu ne Seydina Anas mu ne saxibtu Jarir ibn Abdillah fa kaana yaxdumuni wa huwa akbaru min Anas <laughs> waaw lu tax parce que jari sayna jarir dane inni ra'aytu ansaara yasna'una shay'an la ajidu ahadan minhum illa akramtu waaw seydina seydina jarir anas dane man de saxibtu jarir ibn abdallah ànd ak seydina jarir ibn abdallah fa kaana yaxdumuni mais ñu ànd mu may liggéeyal saa lu ma nar def moo koy def hey yow tam mooma mag fuuf moo ma mag fuuf man anas <laughs> waaw sëy naa jarir ne nee na jarir nee na inni ndax man ra'aytul ansaara dama gis lansaar yi lansaar yi rasulullah <laughs> ñuy defal yonent bi aleyhi salaatu di ko màggal di jéggi dayo ci ñu koy màggale vraiment di ci dem loo xam ne man dama koo seetlu loo xam ne du ma gis kenn koo xam ne ci waa lansaar la bokk lu dul ne dinaa ko teral man jarir kon nag ñépp laay liggéey la xale laag xale ansaar la sama moroomu doom laag sa soo yépp man faalewuma loolu allahu akbar gis nga wàcce lii mooy lii mooy wàcce sa bopp ah, waaw <laughs> gisee mooy mu amoon dara lu muy dox ab yónneen muy ab xale sëy naa lay dem jëndali ko ca boutique ba waaw lan nga soxla yaa ansaar yi comme exemple waaye man de tàngal bu doon tey tàngal laa soxla mu dem jëndi tàngal waaw indil ko ndax la tam moo man na koo jur wala moo ko mag fop walla de Seydina Jarir ibn Abdil eh, al moom nag hein ah moom ginnaaw yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam Kuufa fële ca Iraq la ne woon ah fa la dëkkoon ah te bi nga xamante ne nii ci la fitna yi amoon diggante jullit yi dafa beru joowoon na cee jox dox ndax seydna ali yónni na ko ci seydna muawiya radiyallahu anhu hein waaye après dafa bàyyi lépp dafa isolé wu ñépp dafa isolé wu ñépp dafa isolé wu ñépp mu daldi bàyyi lépp futuhaat yi amoon mooy bi ñuy ubbi dëkk yi tamit jéena ci rul réeral rawatina fatxul qaadisiya moom nag kuufa la ne woon ah, ba mu ngi génn àddina nag am nañu ne l'an cinquante ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xilaafa seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan am ñu ne noonu l'an cinquante ci la génne àddina moom sayyidina jarir ibn abdillah albajali yusufu hadihi al umma kama qaala sayyidina umar ibn alxataab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aaliya alfirdawsi maskanahuma wa mawaahuma kon insha allahu taala benn jataay ñu dese benn jataay ñu dese no ci in mooy wufuudul insi waaw duñ ci yokk dara nag gis naa yeneen yoo xam ne vraiment <laughs> bu dul bu dul woon li ñu waxoon keroog vraiment dañ leen ciy boole waaye daal insha allah daal mooy dañ koy yemale foofu ci jataay bii di ñëw ñu daldi gis ci mujj ku ñuy gis ci wàll woowee muy kan seydinaa seydinaa nan Tamim ad-Dari ak xaadisatu dajjaal mbiru dajjaal mbiru dajjaal nettali almasiixu dajjaal l'antéchrist comme ni ko gaa yi waxe incha allah kon bii di ñëw wafdu addaayin ah ñoom la imaam al-Waaqidi ne woon diis lañu voilà moom naa la doon jaawaleeg sayyiduna Jarir ibn Abdillah al-Bajali kon incha allah ci jotaay bii di ñëw ñu gis ñi nga xam ne ñooy wafdu boobale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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin